أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم kaffara kaffara anhum sayyi'aatihim kaffara anhum sayyi'aatihim wa aslaha baalahum zaalika bi anna allaziina kafaruu ittaba'u al-baatila wa anna allaziina aamanuu ittaba'u al-haqqa min rabbihim kazaalika yadribu llaahu lin-naasi amsaalahum sadaqa llaahul aziim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 ci wàllu seral bi nga xamante ne moom la ñuy seral tisbaar bi ci jamonoy tàngoor bu tar loolu gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu ginnaaw ba jotaay yi woon gisoon nañ ci xadis sayidna Abu Hurayra ak xadis sayidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anhum gisoon nañ suñu jotaay bi weesu xadis sayidna Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu muy wax ne noddukatu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te muy sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu dafa jóg di nodd eh, jul di nodd tisbaar comme ni nga xamante ne tamit noonu la ko waxe ci beneen xadis bi jiitu woon mooy ni dafa nammoon a nodd tisbaar waaye loolu waxoon nañ li nga xamante ne moom lay tekki walillahi alhamdu wal minna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko abrid abrid seralal seralal wala bokk ci beneen wala bokk mu ne ko intazir intazir négal négal mu ne ko ba nopp mu teg ci ne shiddatal harri min fayhi jahannam fa iza ishtadda al harru fa abridu anis salah mu ne euh, mu ne tàng tàng tàngoor dafa bokk ci uppum jahannama mu ne su fekkente ne dafa tar tàngoor wi dafa tar na ngeen feral walif julli gi maanaam walif tisbaar bi mu yeggale ne hatta ra'ayna fi at-tulul mbete ñu daal di gis jéngug maanaam jéngug euh, takkandeeru euh, doj yi gisoon nañ tamit hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bu yenente bi di wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jëmmi wax ji nga xamante ne moom la waxte mooy iza stadda al-harru fa abridu bis-salah fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam mu ne bu fekkente ne tar tar tàng tàngoor bi dafa tar na ngeen teral na ngeen teral seen julli ndax li nga xam ne moom mooy tar taru tàngoor moom mooy maanaam mi ngi jóge ci uppum jahannam waaye loolu li nga xamante ne moom lay leeral mu leeral loolu ci beneen xadis bi mu ne wastakati naaru ila rabbiha fa qaala ya rabbi akala ba'di ba'da mu ne yow mu ne mu ne mu ne sawara dafa jàmbat borom subhaanahu wa taala daan ko yow borom man de lenn ci man mi lekk na leneen li ci des mu ne ko nag ah mu ne fa mu mu dét koy digal ñaari nokki benn nokki bi mu nekk ci jamonoy seddaay bi ci des nekk ci jamonoy tàngoor moo tax ngay gis li nga xamante ne moom mooy li gën a tar ci jamonoy tàngoor mu nekk li mu nekk maanaam li gën a tar mu nekk jamonoy tàngoor niki noonu li gën a sedd tamit loolu moom ci ci ci jahannama la ne maanaam sawara moom moo am li gën a sedd ci seddaay ni ki noonu moom moo gën a am li gën a tàng ci tàngoor loolu tamit xadis boobu gisoon nañ ko te jotoon nañ ci ko leeral ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna tamit xadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan abridu bi zuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam na ngeen feral li nga xamante ne moom mooy eh, tisbaar gi ndax tartaru tàngoor gi mu ngi jóge ci uppum jahannam te yi hadis sayyidina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu nii la ñëwee ci riwaaya bi nda hadis sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom la ñu fàttali léegi loolu moom ñaar yooyu dañ leen a boole woon ci hadis yële weesu mun ne léegi nag ñu daal di gis daal di gisoon tamit ci baabul ibraad bi zuhri fi safara waxoon nañ ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa na buntu bi li nga xam ne moo wax seral gi ni war a seral tisbaar gi ci bu fekkente ne jamono tukki la maanaam ngir leeral ne wax ju comme li imam ash yee doon wax rahimahullah ne bu dee dañuy tukki loolu du ko matata ngir ne ñëpp ngi fi loolu moom la doon wax tamit ne tukki googu maanaam ne bu dee tukki la du ko mat loolu moom la doon leeral ne moom la doon leeral ne mbir mi sax ci tukki la amee woon kon ci kaw loolu day daal di leeral ne kon euh, ne euh, euh, maanaam bu fekkente ne nit ki day tukki tamit ni muy dagane maanaam du dagan rek ci bu fekkente ne dañoo teew comme ni nga xam ne noonu la mën a nekkee ci xelu lu bari ci nit ñi gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne mooy xadisu Sayyidina Abu Zarr al-Ghifari bi ñu waxoon léegi radiyallahu ta'ala anhu naka noonu euh, gisoon nañ ci jeexital ga wax ji nga xam ne moom la mawlaana Abdullah ibn Abbas wa radiyallahu ta'ala anhuma bim naan tatafayyu mooy tatamayyalu waxoon nañ la fi mu koy mooy tatafayyu zilaaluhu wala tatamay yatafayyu ci beneen jànginu alqur'aan yatafayyu zilaaluhu anil yamiini wash-shamaa'ili sujjadan lillahi wa hum daaxiruun muy leeral maanaam ne bépp mbir dafa ada keram day jeng Ah, di di sujjóotal boromam subhaanahu wa ta'ala muy leeral na jéng googu muy jéng lool moom mooy eh, tatamayalu waaye nag mu jëfandikoo baatu alquran bi ngir qaa'ida bi nga xam ne moom lañu la waxoon ne la imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu amee benn baat boo xamante ne dafa jafe ci saxiixam bi su fekkente ne baat boobu dafa ñëw ci alquran bu koy leeral daf koy leeralal lay tafsiru alquran maanaam day jëfandikoo jëmmi baat bi nekk ci alquran ngir mën koo leerale maanaam lu donte mun comme fii nii waxul fay u mooy maylu dafa ni fay u ndax am xam nga fay u mi ngi juge mooy ci faa verbe bi mooy maanaam faa mooy rajaa dellu na loolu euh, euh, euh, moo tax fay u tamit day tekki day day day tekki lu ñuy amee jëli ji ko jëli ko ci guerre yóbbu ko maanaam fekk nit ñi xeexuñu day tekki loolu fay u maanaam waaye fay u fii day tekki dellu maanaam jéng gi nga xamante ne moom la wëlbatiku jéng lu li mu jaar fi mu jaar neneen mel neneen daal di jéng feneen loolu moom mooy kon kaka mayelu maanaam mooy dafa jéng daa dellu si maanaam mooy ker gi nekk na fi loolu nag moom lay leeral ne ci waxu sayyidna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ginnaaw ba gisoon nañu mëmbastal bi nga xamante ne moom moo aju woon ci buntu mu naan baabun waxtu zuhri inda zawal waxoon nañ li tax mu leeral d'abord li nga xam ne moom mooy waral seral gi ñu war a seral euh, tisbaar gi ngir day bañ bu leeralee waxtu tisbaar bi nga foog ne euh, kon comme daal maanaam seral gi mënta nekk wala boog dafa nekk rek xamante ne dañ koy woyofal fekk seral gi dafa nekk loo xamante ne dañ koo sopp léegi nag bu fekkente ne tamit beneen mbir bi nga xamante ne moom moo ci nekk moom mooy ne bi nga xamante ne moom mooy maanaam fii muy leeral waxtu tisbaar gi tamit ngir wane maanaam euh, mu njëkkee ko te lu tax nag laaj bi nga xam ne moom moo jaroon na laaj bi mooy lu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala ci biir waxtu yi nga xamante ne moom mooy juróomi waxtu yu julli muy leeral te mu tàmbalee ci waxtu tisbaar te tàmbaleewul ci waxtu suba ngir ne nit bu nelawee bu yeewoo suba lay njëkk a jot waaye fii imam al-Bukhari rahimahu te te te julli su te te te ci suba lay tàmbalee léegi nag li nga xamante ne moom mooy julli suba mooy bu fajar gi xaree ñu ne bis bi tàmbali na suñ demee ba nga xamante ne tis bi euh, fajar gi xaragul ci guddi gi géej gi romb na waaye fajar gi xaragul maanaam bu boobaa ba tey ñu ngi ci jëmmi bis boobu waaye kon bu boobaa li nga xamante ne moom mooy laaj bi kon mooy lu tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala waxul fii maanaam li nga xam ne moom moo aju ci waxtu maanaam tàmbaleewul ci waxtu suba waaye mu daal ñëw tàmbalee ci waxtu tisbaar loolu li nga xamante ne moom lañ ci tontu moom mooy dafa fekk ne dafa jëfandikoo li nga xam ne moom mooy maanaa bi yeneen bi alquran bi jëfandikoo wala bokk yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam tisbaar la njëkk a julli te loolu moom comme ni nga xam ne noonu la nekk ci hadith sayyidina Jibril alayhi hadith imamatu Jibril alayhi salaam nga xamante ne dafa ñëw ci waxtu tisbaar la njëkk a ñëw jiite yenente bi sallallahu alayhi wasallam la ja maanaam jàngal ko waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu julli yi loolu nag sàmmonte ak jooju maanaam maanaam bi nga xamante ne moom mooy li yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tax ko woon te sàmmoo ko moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tamit sàmmoo maanaam boobu loolu day tekkale li nga xamante ne noonu la lëkk noonu la téyi te noonu la ŋànke sunna yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te it noonu la xolam ak jëmmam noonu la takkoowe ak alquraanul karim yàlla ko yàlla fay gën di fay ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu nekkoon waxtu zuhri inda zawal baabun bunt bi nga xamante ne moom mooy leeral ne waxtu zuhri waxtu tisbaar daa inda zawal mi ngi am ci wàllu ci ci jamonoy jéngu jant bi loolu gisoon nañu ci suñu jotaay bi weesu ne jéngu jant bi lii boroom xam-xam yëpp rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci ne su fekkente ne tisbaar mi ngi tàmbalee ci jéng bi nga xam ne moom la jant bi di jéng te moom mooy bu fekkente ne dañoo xëy suba teel jant bi daal di commencé jóg maanaam fajar gi xar dafa am benn jamono joo xamante ne moom lay jël ngir jant bi tàmbalee jóg su jant bi tàmbalee jóg bu boobaa ker yi dañuy daal di maanaam jant bi lay jóge penku jëm soowu bu ko defee te maanaam mooy est lay jóge jëm ouest léegi su ko defee ker yi nga xamante ne moom la nit ñi di amee wala jëmm yi moom la ñuy am ker yooyu dañuy daal di commencer fiiti li nga xamante ne moom mooy euh, moom moom moom mooy soow la la ker yi di fiite waaye lu jant lu bis bi di waaye day gudd bu ñu xëyee suba ker yi dañuy gudd waaye lu jant bi di gën di jóg di gën di dem bu ker yi di gën di gàtt di gën di wàññeeku waaye ba tey dañuy fiite li nga xamante ne moom mooy soow maanaam mooy ouest la ñuy féete bu ñu demee nag ba nga xamante ne ker yi ñu ngi ci maanaam jant bi nag dafa ñëw ba ci digg njolloor bu boobaa nag loolu bu boobaa dañuy de ker yi dañuy daal di nekk li nga xam ne dañuy daal di tolloo ak jëmm yi loolu mooy su fekkente ne dañoo nekk ci équateur bi ak dëkk yi nga xamante ne dañoo nekk ci équateur bi waaye lu ñuy gën di yéeg ci kaw digg wala ñuy gën di wacc maanaam di gën di sori équateur bi jam maanaam ker yi di gën a eh, di maanaam ci bu ñu tollee jant bi tollee diggu njolloor tamit ker dana am di ja ci nit ki wala boog ci jëmm ji waaye ker googa day daal di nekk loo xamante ne day jéng soit ci ndeyjoor wala ci càmmoñ waaye ker googu day taxaw ker bu fekkente ne jam jant bi dafa nekk ci diggu njolloor daf fay taxaw foofu ay jamono maanaam jant bi bu ñëwee ba ci diggu njolloor du continuer comme ni nga xam ne noonu la daan def ndax bu xëyee day dox di daw waaye guy daw di daw di daw di daw ba yegg ci diggu njolloor day daal di taxaw su taxawee nag loolu ba commencé dana taxaw ñett ñaar ñaar ba ñetti minutes bu boobaa nag euh, su commencé jéngaat nag loolu moom la ñuy tuddee zawalu shams loolu moom mooy mooy jéngu mooy toxu ak zawalu mi ngi mu ngi maanaam li muy tekk mooy toxu toxu maanaam mooy zawal tuxu voilà maanaam euh, euh, kon tuxu jant bi loolu moom mooy euh, zawalu shamsi loolu nag moom la foofu la moom lay wax nii ne waxtu yu tisbaar mi ngi tàmbalee ci jeng bi nga xamante ne moom la tuxu bi jant bi di tuxu di jóge ci taxaw gi mu taxaw ci diggu njolloor daal di commencé dem di di wàll nag léegi di dem ci wàllu sow di dem ngir sowi ji maanaam ngir dem ngir sowi ji loolu moom mooy li nga xamante ne foofu bu tàmbalee tuxuwaat nag loolu moom mooy ne jant bi so na euh, déedéet moom mooy ne tisbaar jot na bu boobaa nag loolu moom maanaam ah loolu hukmu wad'i la tudd maanaam mooy arte la boo xamante ne dafa circonstanciel c'est-à-dire que bu fekkente ne atte yi dafa am ñaari atte dafa am lu ñu tuddee hukmu shar'i maanaam yëpp hukmu taklifi la maanaam ahkaamu taklifiyya maanaam atte yi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala di togg mbindeef yi dafa am ñaari atte dafa am lu ñu euh, wala boog ahkaamu shar'iyya yi euh, plutôt yi dafa am ñaari atte atte bi nga xam ne moom mooy hukmu taklifi ak hukmu wad'i hukmu taklifi mooy lan ahkaamu sharia mooy atte sharia lépp sharia la léegi nag mu am li nga xamante ne moom mooy taklif yi mooy li nga xamante ne borom bi subhaanahu taala moo koy gàll ne la masalan julli da ngay julli da ngay woor da ngay natt azaka bul rey nit bul sàcc bul njaalo yeneen ak yeneen yooyu yëpp ak kaamu yi la tudd amma li nga xamante ne moom mooy ak yooyu nag ñoom ñoo am juróom yi maanaam moo am lu ñu farataal te ñenn ñi wuute ci ne am na waajib ak farata hmm. maanaam ak li nga xamante ne moom mooy lu ñu sopp maanaam mooy li nga xam ne moom lu ñu sopp la léegi ñe ñetteel bi moom mooy lu dagan teel bi moom mooy yi nga xamante ne dañ koo sip juróomeel bi mooy li nga xamante ne dafa yooyu moom mooy acte yi nga xamante ne moom mooy ahkaamul wad'i ahkaamul taklif yi loolu euh, insha allahu taala am na ci sax yoo xamante ne jot nañoo gis ci teqale gi nga xamante ne moom la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim teqale ak wuute nga xam ne moom la ñu wuute seen biir waaye loolu taxuñoo jóg waaye ala kulli haal li nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg rek mooy leeral ne acte boobu am na te moom mooy li ñuy tuddee ahkaamu taklifiya te moom mooy acte yi nga xamante ne dañ koo togg nit ki maanaam dañu responsabiliser nit ki ne ko lii da koy def mu nekk loo xam ne dañ koo teg nit mu nekk charge ci moom maanaam mooy kon juróom yi nga xam ne moom la ñu wax léegi mu am li nga xam ne moom la ñuy wax kaamu ahkaamu wad'iyya maanaam moom mooy hukmu yi mooy benn bi ahkaamu wad'iyya mooy pluriel mooy hukmu wad'i mooy lan mooy loo xamante ne mbir mi jaamu yàlla ajuwu ci waaye dañ koy xool ngir mën a gis jaamu yàlla gi naka la mel dëgg-dëgg comme lu demee ne ke sabab maanaam ñu ne euh, jant bi bu commencé jeng loolu mooy ne tisbaar day daal di war maanaam loolu sabab la tudd maanaam comme lii sabab la mooy ak hukmu wata'i la loolu moom moo tax hukmu wata'i yooyu moom moo tax nit ki masalan suñ ne ko saa yoo waree jàpp da nga saa yoo waree julli da ngaa war a jàpp njàpp gi maanaam dootul nekkati maanaam njàpp bi charte la ci julli waaye njàpp gi duñ ne ko saa yu julli jotee euh, da war dem jàpp waat donte amoon nga jàpp lu tax ngir ne charte rek la comme nekk na fi xës na fi ne moo tax du soxlawaat mu fi nekkat maanaam loolu moom la ñu tuddee ak yu mel noonu yooyu la ñu tuddee mu watee loolu euh, insha allahu taala ci gisee yeneen yi nga xamante ne moom la ñu soxla dinañ koo gis insha allah waaye liñ ci bëggoon a wax moom mooy ne dafa am relation ku nekk diggante jant bi bu jéngee ak julli ab julli te loolu moom borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci rahmatullah alayhim teqantal bi nga xamante ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu loolu tamit leeraloon nañ ko te moom mooy nit ki su taxawee bu jant bi ñëwee euh, bu jant bi euh, euh, jéngee maanaam dafa am benn maanaam lu moom ci boppam lu muy toll maanaam dafa am nu takkandeeram di toll takkandeer boobu ni muy toll nag loolu moom daf koo war a jàpp su bëggee xam maanaam bi jant bi di jengaat daf koo war a xam daf koo war a jàpp su bëggee xam maanaam waxtu tàkkusaan kañ lay wala waxtu tisbaar bi kañ lay jeex te waxtu tisbaar yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom maanaam li ëpp ci ñoom dañ ne mooy su keroog nit ki wala keroog mbir mu ne nekkee ñaaram maanaam nekkee bennam maanaam euh, mooy zillu kulli shay'in misla hmm. maanaam keroog euh, keroog lu ne tolloo ak mbir jëmm jëmmam waaye dañ koy yokk lu ñu tuddee villu zawal maanaam mooy ker maanaam jéngu jant bi jamono ji jant bi di jéng loola ker ga mu toll amma leeral bi nga xam ne moom moo ci aju woon loolu gisoon nañ ko tamit ci suñu jotaay bi weesu amma fuqaha u hanafiyyi rahmatullah alayhim ñoom dañ cee yokk dañ ne zillu kulli shay'in mislayhi lay doon hmm. maanaam keru mbir mu nekk ñaari yoon loolu nag mooy wax la gi nga xamante ne ñu bëri ci xanafi rahmatullah alayhi te lu siiw la ci ñoom rahimahumullah donte am nañu beneen wax ci buy wax naan zillu kulli shay'in misla comme ni nga xamante ne noonu la nekkee waxu jumhurul ulama rahimahumullah amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha shafi'iyye rahmatullah alayhim ñoom euh, dañoo wax ne keroog euh, dañoo wax ne euh, bo julli tisbaar mi ngi jeexee maanaam dafa am ñetti waxtu waxtu bi nga xamante ne moom la ñu tuddee waxtu fadila mm. mooy waxtu ngëneel waxtu woowu moom mooy tàmbali bu jant maanaam bu waxtu wi duggee rek bu ñaareelu waxtu wi moom mooy waxtu waxtu ixtiyaar yi maanaam mooy lu ñu tuddee al mooy waxtu wi nga xamante ne moom la ñu tànn te moom mooy ker gi dem ba tolloog mbir mi mu am li nga xamante ne moom mooy waxtu uzrin te moom mooy waxtu ngant te dañ ko mooy waxtu bi nga xam ne moom lañ koy boolee ak tàkkusaan tisbaar ak tàkkusaan ngir ñi nga xamante ne dañoo am ngànt leen tere maanaam bu tax ñu war a mën a boole julli tisbaar ak julli takkusaan ci waxtu takkusaan maanaam loolu bokkut ak tabat ba tey waxtu maanaam maanaam loolu moom mooy dem ba ci ñaari kerde maanaam mooy comme li Hanafi di wax rahmatullah alayhim waaye ku weesoo loolu day daal di dugg ci waxtu daruri bi nga xamante ne ñi am ngant dëgg-dëgg comme masalan kuy doog a tuub wala jigéen ji nga xamante ne moom mooy di den ci denc mbërëgam wala yu mel noonu fekk jant bi duggagul mi ngi ci biir waxtu li nga xamante ne moom mooy daruri tàkkusaan tisbaar naka noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki ak xanafi ak ak xanaabilay rahmatullah alayhim maanaam xanafi ak xanaabilay ak ak maliki rahmatullah alayhim kenn ku ci nekk gannaaw ba nga leeralee ne man sama waxtu muxtaar lii la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee Euh, ñoom waxtu daruri bi tamit day dem ba jant bi soo mm. maanaam bu boobaa moom ak tisbaar ak takkusaan ñoom ñooy bokk ba waxtu daruri mm. beneen mbir bi nga xamante ne moom moo mata euh, leeral foofu moom mooy tey comme ni nga xam ne waxoon nañ ko tam ci suñu jotaay bi weesu moom mooy fu fekkente ne damaa bëgg xam mbir mi nag léegi naka laa koy xamee ci sama maanaam calcul man bu boobaa damay jël jant bi jamono ji muy jóg ma jël jant bi jamono jamono ji muy sox ma daal di leen di teqale ci exemple bi ñu joxe woon yaakaar na moom mooy 5 heures du matin ak vingt une heures maanaam bu fekkente ne cinq heures du matin la jant bi di jóg vingt une heures lay sox bu boobaa damay daal di jël vingt et un maanaam ma wàññi ci ma moins cinq ma daal am seize heures seize heures yooyu ma diviser ko par deux ma xaaj ko ñett bu boobaa ma daal di am huit heures huit heures yi ma yokk ko ci cinq heures yi bu boobaa ma am treize heures bu boobaa treize heures ma yokk ci trois minutes wala quatre maanaam maanaam maanaam ngir daal def yomb maanaam man ma yokk ci lu tollook cinq minutes yoo xamante ne daf may leer ni jénge bi jant bi am na ma doog a tàmbalee julli foofu waa bu ma fa muy yem nag bu dee ci fuqaha u maliki yi ak shafi'i hanabila yi rahmatullah alayhim moom mooy ne damay xool euh, fi muy yem mooy su ma jëlaatee treize heures ak vingt et une heures ma xaajaat ko ci digg bi loolu ma maa ngi am euh, huit heures bu ma amee huit heures ma daal di koy euh, ma ma yokk ko ah déedéet ma diviser ko par deux muy quatre heures quatre heures yooyu moom laa yokk ci treize heures bi mu nekk dix-sept heures bu boobaa dix-sept heures ci la tisbaar bi di jeex tàkkusaan bi tamit foofu lay tàmbale mu am tamit benn mbir moo xam ne mat naa leeral mooy ne ci fuqaha maliki rahmatullah alayhim tisbaar ak tàkkusaan dañuy duggante c'est-à-dire que jeexitalu waxtu tisbaar mooy jëmmi jeexitalu waxtu tàkkusaan ci lu tollook loo xamante ne mëneef na cee julli tisbaar julli ci maanaam loolu ngir xadis Seydina Jibril bi alayhi salaam Seydina Jibril bi mu ñëwee jiite yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu bi mu njëkk ñëw maanaam bés bu mu njëkk ñëw mooy ci fi tisbaa tàmbalee jant bi mu mu commencé jeng loolu foofu la bi mu toxoo foofu la njëkk a ñëw ñaareelu bés bi fi tisbaar jeexee fi mu ñëwee ci tisbaar waxtu tisbaar mooy maanaam mooy bii nga xamante ne ja keroog mbir mu ne tolloo ak jëmmam loolu moom mooy foofu la toll foofu la ñëw waaye ca ëllëg sa waxtu tisbaar mi ngi ñëw ci jamono ji nga xamante ne keroog mbir mu ne dafa tollook jëmmam maanaam bu boobaa ngir ne foofu la tisbaar yam te bële bi muy ñëw ci tàkkusaan ci bës bu njëkk ba ci jamono jooju la ñëwoon kon ñu xam ne kon tisbaar ak tàkkusaan ñoo ca bokk waxtu loolu moom mazhabu Maliki la rahmatullah alayhim ñu teg tegtaloo ci hadith eh, boobu Euh, kon loolu insha allah loolu nag euh, insha allahu taala kon moom moo nekkoon li nga xamante ne moom matoon naa leeral ci waxtu tisbaar amma fuqaha hanafiyye rahmatullahi alayhim ñoom ni ñu jàppee calcul bi moom mooy ne ñoom dañoo jàpp ne waxtu tisbaar mi ngi tàmbale mi ngi jeexee euh, ci bu keroog mbir mu ne te loolu moom mooy waxu imam bi ci jëmmi boppam rahimahullah mooy imam Abu Hanifa rahimahullah amma li nga xamante ne moom mooy waxu Shaykhaani maanaam ñaari sëriñ yi te moom mooy euh, euh, euh, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari ak al imaam Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani rahmatullah ak ñoom ku mel ne Zuf Zufar ibn Zuhayl ak ñoom rahmatullah ala al-jami' nga xamante ne ci imaam yu mag yi ci imaamu Hanafi la rahmatullah alayhim ñoom ñi ngi jàpp ne waxtu tisbaar mi ngi yem comme fi ñi nga xam ne moom la jumhur wax sauf que tekkantal bi nga xam ne moom la ñu def ñoom mooy ne. dañ ne loolu moom mooy li nga xam ne mooy waxtu wi wi euh, euh, waxtu tàkkusaan ak waxtu tisbaar ñoom dañoo jàpp ne waxtu euh, waxtu tisbaar moo yem foofa waaye tàkkusaan bu jotagum hmm. tàkkusaan ma ngay jot que su fekkente ne ñaari ker yi maanaam keroog mbir mu nekk dafa tolloog ñaari jëmmam maanaam ñaari yoon jëmmam maanaam kon bu boobaa dañuy rejoindre imam bi ci waxtu tàkkusaan kañ lay tàmbali waaye fi ñuy wuutee mooy waxtu tisbaar kañ lay jeex ñoom foofu la ñuy wuutee ak moom loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, euh, beneen bi bu boobaa ñoom niñ leen di calculer ci mbir moomu jeexital bi maanaam moom bu boobaa niñ leen di le mooy dañuy jëlaat euh, yaakaar naa 17 heures la ñu waxoon sànq waaw ñu xaajaat ko maanaam buñ ko xaajaatee ñaari xaaj maanaam 17 17 heures ak 21 heures boobaa muy quatre heures nga jël ko diviser ko par deux muy deux nga yokk ko ci dix bi muy dix-neuf heures maanaam bu boobaa ñoom foofu la waxtu tisbaar bi jeexe te foofu la waxtu takkusaan di tàmbalee loolu kon mooy tekkantal bi nga xamante ne moom la am mu ne waqaala Jaabir Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moom mu ne kaana nekkoon na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan na julli maanaam tisbaar la doon wax bil haajira ci jamonoy e, taag maanaam haajira mooy jamonoy bu jengu jant bi mooy lu tax ñu naan ko al haajira nag moom mooy bu fekkente ne jeng jant bi dafa jeng gëléem yi dañ daan dem wala boog ñi ñuy sàmm dañuy dem tëri maanaam dem dem tëri ji. maanaam moom mooy ngir gàddaay gi nga xam ne moom la ñuy gàddaay fañ daan ne ngir tàngoor wu tar wa loolu moom moo tax ñu tuddee jamono jooju alhaajira nit ñi tamit dañuy dem noppalu ji maanaam commencé dem kerlu ji loolu moom mooy li nga xamante moom moo tax mu ne loolu euh, te hadith bi imam al-Bukhari insha allahu taala dana ko indi ci waxu sayyidina maanaam hadith sayyidina Jaabir bi radiyallahu taala anhu waaye li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii mu'allaqan moom mooy ngir leeral gi nga xamante ne moom lay leeral ne waxtu tax tisbaar mi ngi tàmbalee eh, ci jamono jooju mooy jamono bi jant bi di tàmbalee jeng ni nekk diggu njooloo jant bi di tàmbalee jeng te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom la baaxoo woon di ko julli léegi nag laaj bi mooy kon lii nga xamante ne moom loolu maanaam lii kon ah, dafay mel ni luy safaanoonte ak li nga xam ne moom mooy al ibradu bi zuhri maanaam seral gi nga xam ne moom la ñuy seral tisbaar yi waaye bu boobaa li nga xamante ne moom lañ lay tontu moom mooy ne jamonoy tàngooru été bu tar bi maanaam ci jamono jooju rek lay nekk loo xamante ne la ibrad bi maam moom la ñu yoonal ibrad bi mooy seral gi te lool moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon ko tuddee woon ko baabul al ibradu bi zuhri fii shiddati al harara maanaam moo tax hadith yi ci des yëpp tamit dañuy teral ne mooy jamonoy tàngoor bu tar mooy bis yi nga xamante ne canicule day am bis yi nga xam ne canicule day am bu boobaa jour yooyu la ñuy yéexee tisbaar bi waaye jour bu canicule amul kenn bu yéexee tisbaar bi dañ koy teel a julli comme ni nga xam ne noonu lañ koy jullee ci waxtu yëpp te leeraloon nañ tamit ci jotaay bi weesu ne julli te te ajjuma bokku ci maanaam ajjuma moom daa iman dañ koy julli dañ koy teel a julli ci waxtu yi nga xamante ne moom la tisbaar bi di dëggu wallahu ta'ala a'lam qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abul Yaman te moom mooy al-Hakam ibn Naafi' rahimahullahu ta'ala dàqan xam ne kon Abul Yaman al-Bahraani rahimahullah mi ngi génn àdduna 222e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gane àdduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam moom moo solo moom lu bare bare bare mu nekk sëriñam waaye ñeneen ñi ci de solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom moom mu ne qaala akhbarana Shu'ayb waxoon nañ la ne euh, li nga xam ne moom mooy nusxa boobu biir lii hadis maanaam nusxa la bu Abul Yamaan euh, imam al-Bukhari rahimahullah mi ngi ko solo ci Abul Yamaan Abul Yamaan moom mi ngi ko solo ci Shu'ayb nu ko rahimahullah nusxa la boo xamante ne moom daa iman moom la ngay gis moo tax lu ci bëree bëri bu ne haddathana Abul Yamaan dana qaala axbarana Shu'ayb ngir ne maanaam noonu la ko Shu'ayb ñëwee eh, Abul yaman noonu la ko jàngee ci kanamu eh, Shu'ayb eh, te Shu'ayb bii nag moom mooy al imaam Shu'ayb ibn Abi Hamza rahimahullahu ta'ala Euh, Abu Bishr al-Qurashi mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta an az-Zuhri mooy Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala di imaamu waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn àdduna 50e année génn àdduna 125e ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ki nga xamante ne moom amirul mu'minin la bokk ci ñi am xam ne ñoom ñooy imam yu mag yi nga am ne daanaka kenn du laaj seen ay mbir te moom mooy sëriñu sëriñ si rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a waaye xadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mun a qaala nee na axbarani xabaare na ma Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zul uznayni radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Anas ibn Malik ibn an-Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu àdduna fukki at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 90 wala 93 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu bokk ci ñi nga ne ñoom ñoo ñu ëpp luñ solo ci ay xadis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu jàngal tamit ñu bëree bëri ñu tolloog ñaar téeméeri nit solo ci moom ay xadis soo xaj musnadam mooy deux mille deux cent quatre-vingt-six xadis yoo xamante ne maanaam ñoom moom moo nekk ci musnadu Baqi ibn Makhlad rahimahullahu taala yoo xamante ne muttafaqun alayhi cent quatre-vingts hadith la yoo xam ne imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci quatre-vingts hadith imaamu Muslim wéetoo ci quatre-vingts hadith ci hadith sayyidina Anas radiyallahu taala anhu mu ne anna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xaraja dafa génn xiina ba nga xamante ne zaagat dafa jéng ak shamsu jant bi moom mu ne mu ne fa salla mu daal di julli az-zuhra tisbaar euh, wa xadis bii ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo woon na ko ci jëmmi xadis euh, bii naka noonu ci euh, jëmmi càllale gi xadis numéro quatre-vingt-treize bi nga xamante ne moom mooy ci kitaabul ilm baabu man baraka ala rukbatayhi inda al-imaam xadis boo maanaam gisoon ni ne jëmmi xadis bi la ci jëmmi càllale gi maanaam moom la ko imam al-Bukhari rahimahullahu taala solowoon waaye nag li nga xamante ne moom moo tax imam al-Bukhari indi ko moo tax imam al-Bukhari daiman bu indee jëmmi hadith bi léeg léeg euh, da loolu qaida imam al-Bukhari wala ou presque indi jëmmi hadith bi ci jëmmi càllale gi ba nekk ba pare ba pare nekk ci jëmmi baati loolu daanaka du ko saa su nekk am na lu leen di wutale am na njàngat mu bees lu tax mu indi waat xadis boobu donte fu mu koy indi day sori donte dañuy soronte waaye fii da ngay gis ne maanaam ne masala maanaam li nga xamante ne moom mooy faida bi du isnadiya maanaam du côté ci wàllu càllale gi ngir ne jëmmi càllale gi ci la ko woon indi waaye njariñ gi nga xamante ne moom moo ci nekk fii mu indi waat ko nii moom mooy ne ibaara bi maanaam mooy expression bii nga xamante ne moom moo ci am ngir leeral maanaam lool boobaa dañ ci xamee ne Euh, hadith bi euh, moom Sayyid euh, imam Az-Zuhri rahimahullahu taala daf ko njëkk déggee ci Sayyidina Anas radiyallahu taala anhu mu déggee ko ci moom waaye boobu leeralul woon ban jamono la waaye fii muy gën a leeral mooy xaraja ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn xëy na jamono ji nga xamante ne zaaxat jeng na ash-shams jant bi fa salla mu daal di julli az-zuhra tisbaar maanaam kon loolu li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii moom mooy expression bi mooy jamono ji jant bi tàmbalee jéng xam nga zaaxa comme ni falamma zaaxu azaaxa Allahu qulubahum maanaam mooy euh, zaaxa mooy jéng mooy euh, nit ki weng comme comme li nga xam ne noonu la cer gi di wala ni jant bi di taxawe nekk diggu jolloon jékki-jékki jéng loolu moom moo tax ñu ne zaaxa maanaam zaagati shamsu jant bi jéng na loolu moom mooy li nga xamante ne kon fii moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi hadith bi ngir leeral maanaa boobu ne jant bi dëgg-dëgg dafa lan dafa dafa jéng te ci jamono jooju ci la jullee lan fa salla zuhra mu daal di julli tisbaar kon boobaa dañuy xam ne waxtu tisbaar jamono jooju moom la tàmbali loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi fii mu ne fa qaama mu daal di taxaw alal bari ci kaw minbar bi fa zakara mu tudd ak saata saa maanaam moom mooy adduna bu tukki wala boog yawmal qiyaama maanaam as-saatu day ñëw day tekki euh, day tekki euh, yawmal qiyaamati as-saatu day tekki adduna bu dégg nga mu ne fa zakara mu daal di tudd an na ne fii haa am na ci maanaam mbir yooya maanaam am na ca xew-xew yooyu umuran ay mbir yoo xam ne isaman yu rëy a rëy la summa topp nag qaala mu ne man ahabba anakan moom moom sopp an yas'ala ci mu laaj an shay'in ci mbir fal yas'al na laaj maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ginnaaw ba mu leen leeralal mbir yi nga xam ne ñoom ñooy am bu adduna bi dee dikk wala boog bu yowmal xiyaamati xewee mu daal di leeral mbir yi xamante ne moom lay leeral maanaam darsu boobu ci loolu la aj woon waaye ba mu ko leeralee ba noppi daal ne nag léegi ana kan moom moo am laaj mu laaj loolu dañ ciy xamee ne maanaam. jotaayu xam-xam tamit lool daf ci bokk maanaam ñu def jotaay bi ba noppi daañu ne ana kan moom moo am nag léegi laaj mu laaj waaye jotaayu xam-xam warul nekk loo xam ne dañ naan dañuy ñëw wax mais kenn amul droit laaj dara buñ paree rek na ñëpp noppi ñu jug dem ñuy yoon maanaam loolu bokkul ci li nga xamante ne xaqiqatan maanaam da lu ñu war a continuer la maanaam loo xamante ne daa iman jotaayu xam-xam noonu la war a mel déedéet waaye jamono di ñuy wax tamit jamono jooju laaj warta am loolu tamit dafa bokk ci teggini mooy jamono ji nga xamante ne mooy jamono ji jam jotaay bi amee laaj du am waaye bu demee ba jamono mi nga xam ne léegi wax ji jàngalekat bi pare na bu boobaa nag laaj mun na ñëw ñëw loolu moom mooy li nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon doxale te loolu mooy doxalinu sahaaba yi radiyallahu anhum waaye mu ne leen yeneen bi teg ci neen sallallahu alayhi wasallam fala tasaluni doo leen ma laaj an shay'in ci benn mbir illaa loolu axbartukum ma laaj leen di xabaare man naa leen xabaare mbir moomu maa dumtu féeg maa ngi sax fii maqaam yi ci sama taxawaay sama taxawaay azab yi loolu day tegtale ci anam gu leer a leer ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni nga xamante ne wareef na koo xam-xam na maanaam ni mu xamul rek mooy li nga xamante ne ci xam-xamu yàlla la nekk te yàlla moo ko jagleel boppam waaye leneen lu dul li nga xamante ne te loolu noonu yàlla da ko ci xamal saa su nekk daa iman daf ko koy xamal moo tax mu naan ko waqul rabbi zidni ilman yow waxal ne sa borom doole ma xam-xam su dul loolu moo fii ba yawmal qiyaamati la fay xew yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama xam na ko loolu bokk na ci li nga xamante ne te li nga xamante ne moom la xam tamit mooy lu ñu tudde al ulumul kulliya maanaam mooy xam-xam bi nga xamante ne dafa dajale lépp comme li nga xam ne noonu la ko waxee segam maam aadama la ne allama aadama al asmaa kullaha maam aadama la yàlla xamal tur mbir yëpp ak tur yàlla yi nga xamante ne ñoo doxal mbir yooyu ak ñoo tax ñoo ci mbir yooyu ci la ñu sosoo waxuma laa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te mbir yi événement yi xew daf cee bokk te loolu kon dañu ci la ñuy xamee ne yenente bi sallallahu alayhi wa am na xam-xam ci mboole mbir yooyu loolu moom mooy li nga xamante ne xadis bi bokk la ci xadis yi koy tegtale ci anam gu leer mu ne waaye nag fa aksara mu bëri annaasu nit ñi fil bukaay ci di ci di jooy laaj bi mooy waaw kon lu ñuy jooy segam moo leen laaj leen waaye booba dañ naan dañuy jooy ngir ne dafa am lu mu leeralut moom mooy maam lu mu waxutu moom mooy ne dafa am ñu doon laaj te laaj la doon laaj maanaam laaj bi xeetu défi la maanaam te loolu mooy la rek nga am ci jotaayu xam-xam yi am ñoo xamante ne dañuy laaj ngir diingat am ñoo xam ne dañuy laaj ngir nag ci boroom xam-xam bi maanaam fan la xel mi tollu nu xam-xam mi tollu am ñoo xamante ne dañuy laaj ngir gàtloo nit ki ak yu mel noonu yooyu nag bu amee moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mer bi mu meree moo tax gaa yi gaa yi tamit di jooy parce que xam nañ ne meru yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom day moom dañuy ragal mbugalum yàlla daanu seen kaw léegi léegi waaw te loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo leen di tax a jooy loolu nag boroom xel a koy am na ñi nga xamante ne ñooy ñàkk xel yi ñoom ñoom dañuy jàpp ne fi loolu lu war a jaadu la maanaam ci biir loolu dañ ci xamee ne di ci Euh, jéem a posé question yoo xamante ne ngir diiŋat la wala ngir gagloo wala ngir xeet maanaam benn yéene bu rafet bu ñàkk rafet daf daf daf cee jóge loolu day wala boog ngir yàq temps ngir perte temps tamit loolu am na maanaam ak yu mel noonu yëpp day waral merum yàlla day day waral merum yàlla te mbugalum yàlla mën naa wàcc ci sabab boobu loolu moom moo tax tamit teggin yi nga xamante ne moom la xam-xam dafa yëkkati ku ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ba tax mu am teggin yu mag yoo xamante ne tamit moom la jotaay boobu di laaj mu ne waa aksara mu daal di bëri an yaqula til mu doon wax naan ni laaj leen ma saluni laaj leen ma fa qaama mu daal di jóg Abdullah ibn Hudhafata as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu moom mu ne fa qaala mu ne man abi ana kuy sama baay maanaam lool li nga xam ne moom moo tax mu wax ko mooy ne dafa fekk ne comme li imam al-Waqidi wax rahimahullah da fekk ne moom dañ ko doon tuumaal maanaam dañ doon tuumaal ne ci askanam maanaam ne baayam moom juru ko loolu moom moo taxoon mu jóg di laaj naan ana man kan mooy sama baay loolu nag moom moo tax yaay ji ne ko xanaa da nga ba bëgg a euh, da ngaa bëgg a xaaw yi sama sutura ginnaaw gi mu ne ko déedéet da comme dama bëggoon rek mbir mi leer carrément léegi et que su fekkente ne leer na su xës na ba leer maanaam Euh, léegi maanaam tey même buñ ma waxoon ne ma sàmmkat wala kaw kaw bi dëkk bërëb sàngam moom la sax man dinaa dem askanoo ci kooku xam ne kooku ndekete mooy sama baay maanaam loolu moom moo tax mu laaj ko waaye li nga xamante ne moom la wax fii euh, euh, bi mu ne ko kuy sama baay pourtant loolu dafa yokk dafa tax ne yeneen bi ne sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu xamee ci ne même bu fekkente ne mbir mi ki koy laaj moom mbir mi ñor na ko sax. waaye ci jotaayu xam-xam yëlloowul ñu fi laaj xeetu laaj woo xamante ne mooy yu futul yooyu kuy sama baay ak yu mel noonu donte moom ci boppam mbir mi daf koo daf koo nga maanaam moom mooy nekkoon dafa am laaj yu yelloo ci jotaayu xam ak laaj yoo xamante ne yëlloowu ci mu ne ko kuy sama baay xaala mu ne ko abuka sa baay fa sa fala sa mooy sa baay mu daal ko moom léegi xelam dal na su ma topp ak sa mu bari an yaqula mu naan salu nii laaj leen ma fa baraka mu daa di mu daa di eh, mu mu daa di sukk mu fa baraka mu daa di góor Omar Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñaareelu xalifa Yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna ci vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom eh, mu ne mu daa di góor mu ne ala rukubatayhi maanaam mu goor ci ñaari uumam euh, yi fa qaala mu ne radina gërëm nañ billahi ci buur yàlla rabban buur maanaam borom bi nga xamante ne moom mooy borom bi subhaanahu wa taala bi ñu moom maanaam gërëm nañ yàlla ne moom mooy suñu borom subhaanahu wa taala wa bil islaam te gërëm nañ lislaam ne diinan moom mooy diine gi nga xam ne moom la ñu war a topp baaxoo di ko di di ci doxal li nga xamante ne moom mooy suñu mbooleem euh, wax ak suñu jëf ñu dëppale ko ak loola wa bi muhammadin gëm nañ ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm nañ ci moom te doyloo nañ ko nabiyyan yenent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam wax ji nga xamante ne moom la wax day leeral ne euh, kon yii mooy principe yi nga xamante ne euh, moom mooy yi gën a mag mooy gëm ne yàlla mooy sa borom te yàgg adduna man te yàgg ba keneen nekk yàlla ku yàlla loolu maanaam loolu moo tax adduna mënta yàgg ba mbir mi mel noonu beneen mbir tamit mooy ne adduna mënta yàgg ba rôle yu inversé maanaam ñun ñu mujj nekk yàlla yàlla moom nekk jaam di topp suñu bànneexu bakkat et que nu mu ñu neexe loolu mooy attey diine léegi maanaam loolu mbir mi mënta demee noonu naka noonu tamit keneen ku mën a doon ak lu mu màgg màgg mënta nekk yàlla maanaam yàlla daal mooy yàlla te moom moo ñu moom te moom la ñu war a jaamu jaamu yoowu ñu keneen wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah du ñu jàppee kenn ci ñun maanaam keneen ki du jàppee moroomam maanaam def leen ay yàlla ñu bokkut ak yàlla ak lu mënti xew yàlla moom mooy yàlla li mu wax mooy wax ji li mu waxul loolu du wax li mu def loo ne nii la nañ topp lii loolu lañ war a topp keneen ku topp leneen dañ koy bàyyi maanaam dañuy bàyyi ak toppam léegi naka noonu l'islam mooy diine l'islam tamit mooy diine keneen ku am sa baax wala sa ay ay aada yoo xamante ne moom nga jàpp ne lii tamit maanaam dañ ko war a topp te mooy li nga xamante ne moom dañ ko war a euh, fonk loolu loolu yow sa problème la mais l'islam bii nga xamante ne moom mooy diine moom la ñu war a topp loolu tamit dafa war a leer ba mu leer nañ ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tam moom mooy yenente bi moom daal la yàlla yónni kit leneen ak keneen kum man a doon yàlla yónni hmm. yàlla yent yàlla Muhammad la yónni sallallahu alayhi wa sallam nitu wala borom xam-xam imaam yi lu ñu màgg màgg yàlla yónni wu leen hmm. ñoom ak ñun yàlla dafa ñoo boole kenn ki mu yónni ci mu yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te lii mooy principe bu diine lii mooy principe bi maanaam ku topp ci subhaanallah liñ gis ci waxu Cheikh ki Cheikh Cheikh bi Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu léegi loolu lañ doon lu mel noonu la maanaam ne suñu yoon wi ñu topp muy yoonu yàlla kenn ku ci bëgg eh, ràññeeku ci biir boroom xam-xam yi ci nekk ak sang yi ci nekk nitu yàlla yu mag yi ci nekk dafa am benn mbir moo xam ne laa bu da nga meloo nga jikko mooy aju gi ngay aju ci yàlla te tënku ci moom mais kese sans leneen ñi keneen voilà ci anam goo xamante ne yow ci sa bopp mënoo génn mukk ci tënku googu nga ko ci yàlla lim bëgg dong ngay jàpp lim bëgg rek ngay jàpp te ni mu ko waxee dong nga koy jàppe naka noonu mënoo euh, tamit wëlbatiku ba maanaam nekk ngu nekk buur maanaam manoo ne ndekki-ndekki ne mbir mi man nii laa ko gisee nii laa ko bëggee loolu du mën a ne mm-hmm. faaw da ngay tënku ci li yàlla bëgg kese mu jeex tàkk loolu nag Seydina Omar radiyallahu anhu ba mu ko waxee loolu loolu dañ ci xamee ñaw bi mu ñaw xel ndax bu ñu ko ko waxee lay xam na ni mu loolu mooy lan mooy ñii dañoo xamul mais ñun ñi xam gëm nañ lii bëgg nañ jàppee nañ leen nii te lii maanaam rabi naa mooy gërëm nañ ko maanaam ñun dañu kontaan ci yàlla ba ba yàlla nekkee suñu borom mm-hmm. ñi ngi sant yàlla bu baax bi nga xam ne yàlla moo ñu moom. xam nga loolu lu lu mat a bàyyi xel la maanaam bokk na ci xiiwalu yàlla yu mag yi le fait que moo ñu moom parce que bu ñu keneen moom moon moom ba léegi àdduna tukki na voilà alhamdulilah dégg bi nga xamante ne l'islam mooy suñu diine moom moo bi nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy suñu yonent ay euh, keneen ku dul woon moom ku ne bu nekkoon suñu yonent nit ñi ñu am problème ñu am problème bu dul jeex. dégg nga waaye loolu euh, bi mu mu ne fa sakata yeneen bi sallallahu alayhi noppi su ma topp xaala mu ne waridat gaaral nañ ala yeg ci man al aljanna wan naaru al safara anifan léegi fii urudi ci yaatuka haadal xaaisa bi la fekk bi lek bi lek euh, tool maanaam euh, mooy maanaam miir bi loolu mooy xaais xaais dañ koy wax mooy tool boo xam ne dafa am clôture maanaam mu ne peeg peeg bu tool yii fii lañ ma ko gaarale ma ma jàkkaarloo ak moom nii loolu dem ci xamee ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xam na ajjana ak sawara ba pare gis na ko loolu mooy fii ba te li mu doon nettali li mu doon waxtaanee dafa dëppoo ak lool lépp lu fi xew yeneen bi xam na ko sallallahu alayhi wa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam doy ñu xam ne yeneen bi xam nañu te xam na lu ñu nekk lan la loolu doy nañu ngëneel sallallahu alayhi dégg nga moo tax mu ne falam ara moo tax masumaa gis kal xayri lu mel noonu ci yiw wax sharri ak lu mel noonu ci ci mbon maanaam mooy lan maanaam lu mel noonu ci lu baax ak lu mel noonu ci lu maanaam mooy lan mooy ne safara ci jëmmi boppam wala àjjana ci jëmmi boppam duñu lu bon waaye lu bon mooy waral dem safara comme lu baax di waralee dem àjjana moo tax mu askanale lu baax ak lu bon maanaam ci àjjana ak safara hadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon na ko kon hadis numéro 93 dina ko indiwaat hadis numéro 749 6362 6468 7089 ak 7294 imaamu Muslim indi na ko hadis numéro 2359 ñetti yoon imam an-Nasa'i indi na ko ci hadis numéro 1363 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadis numéro 12044 12659 12786 12820 treize mille deux cent quatre-vingt-neuf treize mille six cent soixante-six ak treize mille sept cent dix-huit kon dañu gis ne ashaabu kutubu sitta ñi nga xam ne ñoom ñoo ko indi moom mooy waa ñaari borom ñaari saxiix ak imam an-Nasaa'i ci waa ci waa ashaabu sunan amma ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu al-jamii' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifina imaam siddiqina mawlana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du qaala bil-isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddasanaa Hafs ibn Umar moom mooy Hafs ibn Umar ibn al-Haaris ibn Saxbata al-Azdi an-Namari rahimahullahu ta'aala gisoon nañ ko mooy Abu Omar al-Hawdi di waa Basra ñoom ad-Darir al-Hafiz rahimahullahu ta'ala wa gisoon nañ ne imam al-Bukhari ak Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ amma imam an-Nasa'i solo na ci moom ñaari hadith yoo xamante ne benn bi mi ngi ko jëlee ci imam al-Bukhari mooy qaala haddathana Muhammad ibn Isma'il al qaala haddathana Hafs ibn Umar bi ci des mi ngi ko jëlee ci Amr ibn Mansur wala qaala haddathana Amr ibn Mansur qaala haddathana Hafs ibn Umar euh, imam at-Tirmidhi am na ci moom benn xadis comme niñ ko waxe wan wuuteeg li nga xam ne moom la imam az-Zahabi ak ñeneen wax rahmatullahi alayhim ne woon nañu gisa bokkoon na ci mandarga yi mooy dafa weexoon karaw bopp ak karaw sikkim mi ngi génn àdduna ci jumaada al-axira ci deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon dañu gis ne ay xadisam ci saxiix yi lañ nekk euh, ci ci saxiix al-Bukhari la nekk maanaam imaamu Muslim moo solowul xadisam ak imaam Ibn Maaja ak imaam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne qaala haddasanaa Shu'ba moom mooy al-imaam euh, euh, Abu Bistaam Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Azdi rahimahullahu ta'aala al-Ataki al-Wasiti summa al-Basri di waa Basra comme Hafs mi ngi génn àdduna 82 jàpp 86 année ginnaaw gàddaay Yonent bi wa alihi wa sallam génn àdduna 160 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk amirul mu'minin di nga xam ne moom moo njëkk a waxtaanee waaru jarh wa ta'dil ci Basra rahimahullahu di imam mi nga xamante ne daanaka kenn du laaj moom mooy rahimahullahu taala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an abil minhaal te moom mooy sayyaar ibnu salaamata ar-riyaahi rahimahullahu taala muy abul minhaal ar-riyaahi bi basari rahimahullahu taala moom ki nga xamante ne ci la solowee ci ñoom moom mooy eh, abu barzata al-aslami ak al-barraat as-saliiti ak baayam muy salaama eh, moom eh, muy. ak uh, Abul Aliya ar-Riyahi ak al uh, al-Basri ak Abu Muslim al-Jurami ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullah uh, radiyallahu anhum mm-hmm. ak. ñi nga xam ne nag ñoom ñoo solo ci moom mooy Sulaymaan at-Taymi ak Xaalid al-Hazza ak Awf al-A'raabi ak Yunus ibn Ubayd ak Suwayr ibn Abdullah al-Anbari ak imam Shu'ba bi nga xam ne moom moo solo ci moom hadith bi ak ku mel ne Hammaad ibn Salama rah ak ñeneen ñu mel ne ñoom rahmatullah al-jami' mi ngi génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay haditham ñi ngi ci kutubu sitta an Abi Barzata te moom mooy al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xamante ne moom la gën a siiwee mooy dàqantalam Abu Barza mais mi ngi tudd Nadlat ibn Ubayd ibn Abid euh, radiyallahu ta'ala anhu di génn àdduna ci li gën a wér soixante-cinquième année ginnaaw euh, ginnaaw soixante-cinquième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi am nañu ne ci soixante-quatrième année moom la al-Hakim wax la imam Hakim nee na soixante-quatrième année ci la génn adduna imam az-Zahabi itam loolu la saxal te loolu la wéral loolu la dëgëral euh, am na tamit ñu ne ginnaaw soixante-cinquième année yi ci la génn adduna ci li gën a wér rahmatullah alal jami' Abu Barda al-Aslami radiyallahu ta'ala imam al-Bukhari am na ci xadis ci sahih am ñeenti xadis moom fekke na fathu Makka ginnaaw googu loolu tamit euh, ànd na ak Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mbooleem xare yi nga xam ne xare na ko mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ne sahaaba yi radiyallahu ta'ala anhum euh, euh, te euh, bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam génne adduna bi mu làqoo sallallahu alayhi ci la dem Basra radiyallahu ta'ala anhu dégg nga bokk na ci li nga xamante ne tamit moom la ràññee ko mooy àndoon nag moom ci Seydina moom la àndoonal ci ñi ñi mu doon xeexal radiyallahu taala anhu euh, te moom nekkoon na koo xamante ne baaxoo woon na di naafila guddi di taxawee guddi gi di ko jaamu borom subhaanahu wa nekk noonu ak mbaax goo xamante ne gu mu siiwee la radiyallahu anhu wardahu an nabi anna kaana nee na an na kaana an nee na kaana nabi annahu qaala maanaam fii dafa am loo xamante ne Euh, an Abu a na ta'ala annahu qaala maanaam loolu binduñu ko mais noonu la ñuy jàngee hadith bi maanaam mu ne kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli a suba suba maanaam euh, lu tax maanaam moom dafa ne moom ak papam maanaam Abul Minhal nii nee na moom ak papam papam dañoo dem Basra mm-hmm. bi demee ñu gis Euh, ñu gis ne am na saaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu fa nekk mooy abu euh, Barzata al-Aslami radiyallahu anhu ñu dem papam bi ku fa yóbbuwoon pour ñu laajte ko ñu laaj ko luñ ko wax ne que kayfa kaana an-nabi sallallahu ñu gis ko ñu ne eh, saaba yenente ne na le xam nga luñ ko laaj wax ñu eh, saaba laaj moom bu ñu ñaanalee ñaan gi dana nangu wala ñu aajo yaa ngi nii nangam wala suñu tool yi problème am na fa wala fa ñu la yéyee nangam déedéet dañ ko gis ne eh daañu wax lu mu ko laaj kayfa kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yusalli al-maktuba bi sallallahu alayhi nan la daan julli xam nga ñoom xamoon nañu heure julli nan la heure julli ndax tisbaar fii la tàmbalee fii la tàkkusaan fii fii loolu mu xamoon nañu mais ñoom bëgguñu woon xam loolu yeneen yonent bi moom nan la daan def sallallahu alayhi wasallam ban heure exactement la ko daan julli ñun loolu lañ bëgg a xam. maanaam nga gis ñi nga xam ne noonu la ñu nekk woon ñoo xam ne euh, looloo leen daan yitteel wuti nañoo yàlla wallaahi wallaahi musta'an comme niñ koy wax yàlla nañu yàlla saabu daal yàlla nañu yàlla saabu yàlla nañu yàlla saabu dégg mu ne kon nag mu ne mu ne moo tax moo maanaam loolu moom moo kii maanaam loolu moom Seydina Abu Bakr Aslami yàlla anhu di ko leeral nag mais nii la ko daan defe mu ne kaana nekkoon moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli as-subha suba wa ahaduna fekk kenn ci ñun yaarifu daan na xam ne jalisahu ki toogaaleeg moom maanaam mooy euh, daan na daan leer bu daan julli ci loolu moo tax Hanafi rahmatullahi alayhim dañuy sukkandikoo ci hadith bi di wax ne kon maanaam euh, euh, di di al isfar bi subhi loolu moo gën maanaam mooy bàyyi ba waxtu suba bi ba mu xawal commencé leer tuuti nga doog a julli suba moo gën fajar gi xar rek nga julli ko maanaam Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom loolu la ñuy wax mm-hmm. waaye loolu ñeneen ñi ci des ñoom ànduñu ci loolu maanaam li nga xam ne ñoom ñooy ñu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoom ànduñu ci loolu mm-hmm. lu ko waral nag moom mooy ne hadith yu bari dañoo ñëw di tegtale ngëneelu julli teel a julli maanaam julli ci fi waxtu tàmbalee mm-hmm. waaye tamit ñoom moo tax hadith bi li nga xamante ne moom lañ ci wax maanaam lii jumhur di loo mooy lii ci tegu mooy def ne wa yaqra'u te daan na jàng fiihaa ci julli suba googu maa loo xamante ne bay na nekk na ci diggante ak fittiina juróom benn fukk ilal mi a ci téeméer maanaam diggante juróom benn ñaare yeneen bi sallallahu alayhi buñ ko daan xool li mu ëpp bu laan julli suba da daan julli entre juróom benn fukk ak cent diggante soixante ak cent versets la daan jullee suba loolu mooy li mu baaxoo di ko def léeg-léeg nag mën na def leneen waaye li mu baaxoo di ko def mooy diggante boobu la ko daan faral di def loolu nag day waral ne xam nga euh, moo tax julleem suba da daan yàgg tuuti ndax soixante versets euh, à peu près euh, mooy ban saar voilà na ëpp waaw non waaw surtout bu dee ay dañoo gudd sax saar yi dañoo gudd daan na nekk maanaam daan na ëpp sourate Qaaf masalan voilà masalan daan na ëpp sourate Qaaf loolu mooy soixante téeméer moom xam ngeen ko mm-hmm. maanaam mooy ëpp na sourate Yaasin à peu mën nañ ni buñ doon xool lu tolloog sourate Yaasin à peu moom la daan tari buñ ko mënee gam-gamlee loolu maanaam nga gis na loolu moom moo tax fuqaha yeneen ñi rahmatullah muy Maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim di wax ne non maanaam c'est bu daan julli da daan julli bi xala comme te gisoon nañ hadith sayyidatuna Aisha bi radiyallahu anha kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli subha Ah, yusalli subha wa ma'ahu rijal eh, nisaa'un min al-mu'minaati mutalaffi'aatin bi muruutihinna thumma yarji'na wa laa ya'rafna min shiddatil ghalas bi gisoon nañ ko xadis boobu ne jigéen ñi daal nañ jullee ndoog Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan julli suba jigéen ñi doon jullee ndoog moom mais daal di mël fa seen yére yi nga xam ne dañ ko daan wàcce benn jëlbaab yooyu topp ñu ñibbi mais duñ leen xàmmee ngir tar taru Euh, lëndëm gi maanaam mooy kon léeg-léeg daan na demee noonu tamit mhm. et que bu tari bi guddee bu tari bi yàggee guddi gudd loolu moom mooy indi mbir mi li leer di leer mhm. ba nga xamante ne bu ñu sëlmalee nit ki dana mën a xàmmee ki nekk ci wetam beneen tontu bi mooy ma xàmmee ki ma toogal te mhm. tegtalewul ne leer na ndax mën nañoo julli ba bu ma xoolee gis xàmmee ki nekk sans wet te terewul te taxu koo leer ngir ne bu dee ki nekk sans wet dong laay xàmmee moom mooy leeragul parce que bu leeree dana xam ne ñeneen dégg nga mu ne euh, euh, way salli daan na julli nag az-zuhra tisba lii moo tax imam al-Bukhari indi ko fii rahimahullah mooy isa saa yoo xam ne zalat jéng na ash-shamsu jant bi toxu na zalat toxu na ash-shamsu jant bi loolu la daan julli tisba mooy su jant bi toxoo maanaam mooy kon ñu xam ne ndekete julli tisba li tay cosaan mooy ñu julli ko bu jant bi jéngee maanaam mooy bu waxtu bi jotee rek loolu la moo nekkoon aada yenente bi sallallahu alayhi wasallam wal asra jant maanaam tis tàkkusaan nag ñu ngi ko daan julli wa ahaduna fekk kenn ci ñun yazhabu da daan dem ilaa aqsal madina maanaam euh, fa gën a sori ca madina euh, am na ci yeneen ni waaye mooy ilal ilal aaliya maanaam ci al aaliya mooy fi gën a kawe ci madina mooy fan mooy boo xoolee ci Quba ak foofu noonu maanaam ñaari mail la jàpp ñetti mayil donc maanaam ñaata kilomètres à peu trois à quatre kilomètres voilà trois ba jàpp quatre kilomètres maanaam lañ daan dox di dem mu ne bu jullee yeneen bi saa mu bu jullee ba sax mu ne rajaa mu dellu si wa samtu fekk jant bi hayyatun mi ngi dund maanaam li muy tekk mooy mi ngi continuer di tàng voilà am na ci beneen riwaaya moo tax summa yarji'u ilaa summa yarji'u ila al-aaliya wala summa zahaba ila al-aaliya war wa shamsu murtafi'a fekk jant bi di yëkkati ko nekk mm. tout tout le temps di yëkkati ko loolu mooy ne kon tàkkusaan tamit da ko daan teel a julli mm. te loolu moom bokk na ci li jumhur wax ne loolu mooy tegtale ne euh, zillu kulli shay'in mithluhu moom mooy fi tàkkusaan tàmbale mm. bu bu fekkente ne nit ker ker ku ne ker mbir mu ne geram dafay tolloo ak jëmmam ni mu toll ci taay ci njoolaay bu boobaa dañ ci yokk lu ñu tuddee zillu zawal mooy jengu maanaam keru euh, keru jengu jant bi maanaam mooy kon lan mooy ne tey bu fekkente ne dama am benn bant boo xamante ne un mètre lay def ñun ñu dem jant bi di jeng loolu selon zone géographique bi day maanaam moment boobu ker gi day tuuti wala mu rëy hmm. bu dee ker gi nag dafa rëy dafa tuuti tuuti wala mu rëy ak lu mënti xaw ñu jàpp ne à ñu gis ne euh, moom euh, un mètre lay def hmm. mais ker bi mu def euh, ma napp ko mu def cinq centimètres hmm. mu nekk cinq centimètres loolu lay jàpp bu ma demee ba am un mètre cinq un mètre plus cinq centimètres ci ker gi loolu lay xam ne tisbaar jeex na tàkkusaan dugg na loolu moom mooy euh, wax bi te loolu boo ko nattee mi ngi tolloo bu ma jëloon euh, euh, waxtu wi nga xamante ne moom la jant bi di jóg ma wàññi ak waxtu wi nga xam ne moom la jant bi di tëdd ma xaaj ko ñeenti xaaj yu tolloo xaaj mu mujj bi fi mu tàmbalee foofu la xaaj bu mujj bi fi mu tàmbalee foofu la mooy trois trois quarts bi fi muy jeexe ñu war a entamer quart bu mujj bi foofu la mooy horaire mooy heure boobu dégg nga waaye lii euh, Hanafi rahmatullah alayhim euh, defe nañ ci ànd ñoom ba tey dañuy wax ne tout dépend bu dee hiver lii été bi la effectivement loolu mën na ne maanaam ba tey da gis ne ba tey hadith bi de de ku nekk daal ni mu koy dégg rek dana leen defee tàqale moo ne waaye wa nasiitu fàtte naa maa la xam ne xaala wax nga ko fil maghrib ci ci ci timis bi li waxoon ci timis bi nee na fàtte naa ko euh, lii nag maam te bu na ni ñëwoon na mais xam naa dafa war ci rek dégg waaye waxtu timis daañ ci ñëw insha allah moom dana ko beral kii moo tax loolu lii yàqul dara ci wax bi mu walaa yu waaye nag du du faale bi taxiiri ci yéexi al isha gee ila sulusil layli ba ci ñetteelu xaaju guddi gi mooy ceeru guddi gi maanaam gee mu toogee ba ceeru guddi gi mu doog ko julli loolu garawul amul problème summa topp xaala mu wax ci benn riwaay ci beneen mu nettaliwaat wax ni maanaam amul min xaal mooy nettali ba tey mm-hmm. mu ne ilaa shatril layli ba ci xaaju guddi gi mm-hmm. maanaam ba ci xaaju guddi gi loolu bokk na ci li tax fuqaha yi rahmatullahi mu wuute ci gée kañ lay jeex mm-hmm. kañ lay jeex moo tax Shafi'i yi ak mbooloo ci Maliki rahmatullahi dañoo jàpp ne gee muxtaar bi mi ngi jeex ci ceeru guddi gi waaye fuqaha hanafiyya yi ak hanabila yi rahmatullah ak mbooloo ci maliki dañoo jàpp ne rahmatullah ci xaaju guddi gi lay jeex maanaam ngir wuuti gi nekk ci xadis bi mais ak yeneen tamit mm-hmm. ak yeneen am na yeneen xadis beneen bi ci des moom mooy Euh, ñenn fuqaha yi rahmatullah alayhim ci Hanabila rawatina ak ci Maliki rahmatullah alayhim dañuy wax ne bu fekkente ne maanaam ba ci ceer bi nga julli ko ci ceer bi juste foofu moo gën maanaam ci ceer bi noonu mais mën nga ko julli ba ci xaaj bi bokk na ci tamit fi ñuy euh, fi ñuy tegtalooye mooy aqimi salaata li duluki shamsi ilaa ghasaqil layli après mu ne wa qur'aanul fajr te ghasaq mooy bu demee Euh, mooy bu jant bi demee ba maanaam maanaam mooy guddi gi bu demee ba lëndëm nekk ci somamu lëndëmaay mooy guddi parce que guddi li ko indi li indi guddi mooy ne jant bi moo féete ci beneen côté bi opposé wu fi ma ne loolu rek moo indi guddi ndax guddi du dara lu dul keroog suuf keroog suuf si moo indi mooy mooy mooy ker gi moo moo moo tax lépp nekk ker moo tax tey bu ñu nekkee ci pièce boo xamante ne dañ koo tëj day lëndëm kon comme loolu moo ko indi euh, léegi buñ demee ba ker gi maanaam jant bi nekk totalement à l'opposé ci fii nii totalement ci suuf si fi mu nekk mais fii day lëndëm këriis maanaam mooy nekk ci jamono ji muy gën a lëndëmee moo tax ñu bokk ne fii tekk la mooy xasaqal lay de mooy fi mu demee ba lëndëm carré carrément mm-hmm. après day commencer leeraat tuuti mm-hmm. voilà dégg mm-hmm. loolu moo tax bokk na ci lii tegtale ne genn wàllu guddi gi mais que yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam ci ceer bi la ko daan julli comme tamit noonu la amee ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu anha mm-hmm. mais lool insha Allah daan ci gën a ñëw mooy ci waxtu gee mm-hmm. dégg nga mu ne wa qaala Mu'aaz te moom mooy Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hasan euh, gisoon nañ ko Abul Abul Musanna al-Basri rahimahullah mooy qaadi boobu moom mi ngi a àdduna 196 ma ne ginnaaw wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu moom euh, mu ne qaala wax na Shu'ba mooy ibn Hajjaj maanaam euh, fii dafa indi wax ji nga xamante ne moom la indi mooy waxu Mu'aaz bi ngir mu nekk li nga xamante ne euh, mooy ngir mu nekk ca ci muy dëgëral di gën a leeral masala bi dégg nga euh, euh, wax ji imam muslim jokkale na ko maanaam wax Muaz yi jële ko ci Ubaydullah ibn Muaz maanaam mooy doomu mu jële ko ci Muaz mu indi jëmmi càllale gi mu ne mu ne euh, nee na laqiituhu dajee naag moom marratan beneen yoon maanaam imam Shuba nee na daje waat naag Abul Minhal rahimahullah beneen yoon nee qaala nee mu ne aw wala boo sulusul layli ci xaaju guddi ci maanaam ñetteelu xaaju guddi gi mooy ceer bi maanaam mooy ceer bu njëkk bi wala genn wàll après mu ñëwaat daan ne non non bi maanaam mooy fàttaliku na léegi nee na non ceer bi la ci ceer bi la ko daan jël te lool day dëppoo maanaam ne ñetti guddi yi ci ceer bi ci digg bi mm-hmm. léeg-léeg da ko fi daan julli te loolu boo xoolee day dëppoo ba tey ak ne waxtu bi mi ngi jeexee ci ceer bu ci ci xaaj bi te amaan na lool mooy li gën a dëgër ci masala bi insha allah daañ ci gën a ñëw mooy ne jeex du ci ceer bi lay muxtaar bi di jeex mais ci xaaj bi bu digg lay muxtaar bi di jeex te li koy bokk na ci li koy dëgëral mooy waxu alxuraan bi loolu ak tamit xadiis yi di ñëw insha allahu taala Euh, kon xadis bi euh, dinañ ci ñëwaat insha allah ndax imam Bukhari dana ko indiwaat balaa yaa gis dina indi xadis imam Bukhari dana ko indiwaat xadis numéro 547 599 ak 771 imam Muslim in ko xadis numéro 461 ñaari yoon ak tamit ñaari yoon hmm. imam Abu Dawud in na ko xadis numéro 398 imam an euh, imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 495 525 530 ak 948 imam Ibn Maaja ne ko hadith numéro 674 ak 818 Ahmad ibn Hanbal ne ko hadith numéro 19 764 19 765 19 767 19 793 19 796 19 800 ak 19 811 léegi sama waa xaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko moom des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne qaala bi def na muttasil fi awal kitaab la ya haddathana Muhammad maanaam yaani ibnu Muqaatil te moom mooy al-Marwazi mm-hmm. maanaam moo moom tey maanaam mu ne Muhammad ibnu Muqaatil al-Marwazi rahimahullahu ta'ala la wax euh, ki wax yaani mooy al-Firabri mm-hmm. mais imam al-Bukhari wax ko ndax bu doon imam al-Bukhari danaan haddathana Muhammad ibnu Muqaatil kese mm-hmm. mais ki wax ne yaani al-Marwazi mooy al-Firabri rahimahullah moom mooy Abul Hasan al-Kisaa'i ah, moom mi ngi dëkkoon Baghdad mu daal di mujj dem ba Makka maam toxu dem Makka ah, moom lañ la waxoon ne dafa am Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi ak Muhammad ibn Muqatil ar-Razi ah waxoon nañ ko mais imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa dem Khurasan kii di nettali ah, ndax haddathana Muhammad ibn Muqatil benn waay ni ko Marwazi wala ar-Razi mu ne la ak axarra min as-samaa ila al-ardi <laughs> ah, ah, ah, naka ahabbu ilayya min an arwi min Muhammad ibn Muqatil ar-Razi ma xawwee koo ci asamaan wàcc dal ci suuf si moo ma gënal mm-hmm. te may soloo ci Muhammad ibn Muqatil ar-Razi ndax daf daan expliquer mm-hmm. dégg nga moom dégg nga Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon na ci ñi maanaam bëri na xadiis yi mu solo bokk ci ñi gën a mag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci al imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi lu ci ëpp nag daa iman ci moom lay solo lu ci ëpp dégg nga nga xam ne cosaanam ci Marwa la mu dëkk baax Baghdad ginnaaw nga mu daal dem Makka foofu lu génne àdduna ci yoon wax ci la génne àdduna ah, rahimahullahu ta'ala Euh, dégg na ci yeneen sëriñ ku mel ne Abdul Aziz ad-Darawardi même comme ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeralal imam Ahmad ibn Hanbal ak imam al-Bukhari imam Abu Zur'a ar-Razi imam Abu Hatim ar-Razi ak ñeneen ñu mel ñoom rahmatullahi alayhim solo nañu ci moom euh, kon imam dafa bokk ci afraadul Bukhari hmm. maanaam imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci mboole waa saabu kutubu sitta rahimahullahu ta'ala mu ne qaala axbarana Abdullah te moom mooy al imaam Ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman al-Marwazi al-Khurasani moom mi ngi gane àdduna 118 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 181 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam voilà moo tax moom da datam neex naa jàpp 118 181 ngir chiffres yi ko composé neex naa jàpp. rahimahullahu ta'ala bokk ci ñu mag bi ñooñu nga xamante ne daanam maanaam ñooy imam yu mag yi rek euh, borom maanaam borom jamono yi ñi nga xam ne seen jamono yi wala rahmatullah alal jami' moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mën a qaala haddathana Xaalid ibn Abdurrahman te mooy Xaalid ibn Abdurrahman ibn Bukayr as-Sulami euh, euh, bokkul ak Xaalid xam nga dafa am ñaar ñaar ñetti Xaalid ibn Abdurrahman imam al-Bukhari moom mu dafa wéetoo maanaam ak ñeneen ñi ci def insha allah daañu gis ne moom mii bii hadith rafet maanaam moom ah, Xaalid ibn Abdurrahman as-Sulami am na Xaalid ibn Abdurrahman al-Abdi al-Kufi am na Xaalid ibn Abdurrahman al-Khurasani ñoom ñett ñi ñoo existé kii Basri la ñeneen ñaar ñi kenn ci Kufi la ki ci des Khurasani la euh, ñoom ñi ñee waa ashaabu kutubu sitta kenn solowul ci ñoom mm-hmm. mais kii la ñu wéetoo te kii comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee hadis bii la am ci ashaabu ci kutubu sitta ba mu jeex hadis mm-hmm. bii rek la ci am rahimahullahu ta'ala euh, moom mi ngi solo ci al-Hasan al-Basri ak ci Ghalib al-Qattan mm-hmm. moo tax ci Ghalib al-Qattan rek la solo lañ am am hadis bi tamit imam al-Bukhari moo solo hadisam imam at-Tirmidhi imam at-Tirmidhi ak imam an solo ay hadisam ci mboolem ashaabu kutubu sitta te xadiis bii rek lañ solo ci moom te ci Ghalib Ghalib al-Qattan bii rek lañ solo la solo euh, mais sinon sinon solo woon na tamit ci al imaam Muhammad ibn Sirin ak Naafi' bi xam ne mooy mawla sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala amma ñi ne ñoom ñoo solo moom mooy Israa'il ibn Yunus ak Bishr ibn al-Mufaddal ak Husayn ibn Walid an-Naysaburi ak Euh, Abu Dawud ibn Sulay hmm? Abu Dawud mooy Sulaymaan ibn Dawud as-Sayaalisi imam euh, boobu noonu ak Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak bi soloo ci moom moom moo soloo ci moom mbo maanaam xadis bi nga xamante ne moom moo nekk ci kutubu sitta bii rek la ah ak ibn Mahdi tamit day solo ci moom ak Abdus Samad ibn al-Waris ak Muhammad ibn Abi Adi ak Abul Walid te moom mooy at-Tayalisi mooy Hisham ibn Abdul Malik at-Tayalisi ak Waki' ibn al-Jarrah te moom mooy al-Kufi euh, imam al-Bukhari hadith bi daf koo soloo kon ci Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi moom mu soloo ko ci Abdullah ibn Mubarak amma imam at-Tirmidhi daf koo soloo ci Ahmad ibn Muhammad as-Simsar imam an-Nasa'i mi ngi ko soloo ci Suwayd ibn Nasr ñoom ñëpp ñu soloo ko ci Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi Xaalid ibn Abdurrahman as-Sulami lii nii moo tax ci kutubu sitta bii rek la bii rek la am moo tax ñoom euh, hadith bi moom lañ am dégg nga euh, moom mu ne qaala nee na haddathani Ghalib al-Qattan te mooy euh, Ghalib ibn Khattaf tudd Ghalib ibn Khattaf mooy Abu Sulayman dañu Abu Salama wala Abu Affan al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Qattan moom bokk na ci ñi nga xamante ne Euh, al imam al-Hafiz Ibn Hajar moom saduq la wax waaye euh, mm, bokkoon na maanaam moom imam Ibn Adi moom dafa ni dafa ni moom dafa da'if la mm-hmm. moom imam Ibn Adi mais al-Hafiz Ibn Hajar moom nee na saduq la rahimahullah imam az-Zahabi nee na thiqa naka noonu al imaam Ibn Hibbaan rahimahullahu taala ci yi la ko boole ci siqaat yi la ko boole rahmatullah moo tax xadiisam euh, moom ko dañu gis ne bu ñu nee siqaat ñu ne siqaat ñu ne da'if ah dañuy gis ne maanaam mënees naa wax saduq la te d'ailleurs bokkoon na ci ñi gën ci nit ñi comme ni nga xam ne noonu la ko Umar ibn al-Mukhtar al-Basri waxa ah, nee na kaana wallahi min xiyaar an-naas maanaam wallahi ci ñi gën ci nit ñi la bokkoon mm-hmm. maanaam kon nga gis ne li ñu wax ne. Euh, saduq la amaan na loolu mooy li li euh, yanu maanaa dégg nga même Ibn Ibn Sa'd na siqa la maanaam nga gis moom Az-Zahabi ah, moom Ibn Hibbaan moom Ibn Sa'd ñëpp na siqa la ah al-Imam Ibn Adi rek moo ne moo ne la te boo rek seede yiñ seede ci moom dañuy gis ne bañ mën na bañ nekk koo xam ne da'if la maanaam ci kaw loolu dañuy gis ne imam al-Bukhari rahimahullah maanaam da ngay gis ne lu bu ko indee xadiisam mooy dafay leeral maanaam dafa gëm ne dafa wér ah voilà maanaam mooy ne munoo wax jël waxu al imam ibn Adi nga teg ko ci kaw waxu imam wax salaam maanaam naka noonu jël maanaam ba nga wan gannaaw li imam al Bukhari jàpp munoo mun loolu yan wut maanaam dégg nga mu ne an Bakr ibn Abdullahi al-Muzani mooy Bakr ibn Abdullahi ibn Amr ibn Hilal al-Muzani rahimahullahu ta'ala daa kan tam nekkoon Abu Abdullah mu ngi génn adduna cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko léegi mu nekk annahu qaala nee na kunna nekkoon nañ iza sallayna saa yu daan julli xalfa rasulillahi ci ginnaaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama bi zahairi ci waxtuy tisbaari dégg nga waxtuy tisbaari mooy az mooy zahair pluriel la ci zahira az zahira mooy jant bi nga xamante ne maanaam ni muy leere feeñ loolu moom mooy zahira maanaam kon mooy dañ daan teel a julli tisbaar dégg nga mu ne fa sajadna fa sajadna bi noonu la ñëwee ci riwaaya Karimat ibn Ahmad al-Marwazi ci yeneen riwaayaat yi muy riwaaya ñoom Abu Zarra Abu Waqt ñoom ñi euh, ñeneen ñoom euh, sajadna rek la mais nii moom riwaaya Karimat mu ne dañ daan jull dañ daan sujjóot ala siyaabinaa ci suñu yére yi mu ne ittiqaa anil xar ittiqaa al xar ngir moy sandiku ngir teet istiqa ngir teet tàngoor wi maanaam tàngoor wi ñu doon teet teet mooy moytu dégg nga maanaam moom lañ doon teet tàngoor wi moo tax ñu daan sujjóot ci suñu kaw yére yi waaw dégg nga loolu kon dañ ci xamee ne maanaam lii dañ dañ ciy xame ne eh, kon dañ daan teel a julli et que seral bi que période canicule bi lañ koy def mais du ne tous les jours ci été yëpp tous les jours da ngay da ngay da nga koy yéexi teg teewul loolu moo tax mu mu teg mu am ci beneen hadith mu ne shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam harra ramda falam yuskina dem nañ jàmbat yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam harra ramda maanaam tàngooru eh, yi nekk ci jàkka ji nee dafa tàng de pour julli ñu bàyyi ba mu sedd nee na mais bàyyiwul xel suñu jàmbat maanaam parce que ci ci xeetu jaamu yàlla maanaam daf ci am yu ñuy bàyyi xel mm-hmm. jàmbat yu muy bàyyi xel ak jàmbat yoo xam te ne kenn du ko bàyyi xel mm-hmm. maanaam kon yi tamit day wane ni da daan teel a julli tisbaar mm-hmm. maanaam du kon saa yu tàngee rek dañuy bàyyi déedéet bu tàngee yenn tàngoor yi moo tax mu ne shiddatal xar min fayhi jahannam voilà dégg nga euh, bi imam al indi woon na ko xadis numéro 385 dana ko indi xadis numéro imam an euh, Muslim indi na ko xadis numéro 620 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 660 imam At-Tirmidhi imam Ibn euh, euh, imam An-Nasa'i 1116 ak imam Ibn Majah 1033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 Bon, de, de la prière midi. De La prière de, de midi. <coughs> la journée. Voilà, prière de tisbaar. Ouais. Euh, si on résume, là on a dit il y avait deux méthodes, la méthode de l'ombre et la mmh. méthode mmh. Mmh. si on veut résumer, quel est l'avis le plus euh, pour xam non non non mooy mooy zillu kulli shay'in mislu mooy waxu jumhur insha allah maanaam mooy ker gu mbir mu nekk bu tollee keram non non mais benn la phénomène géographique yi moo imposé le fait que euh, soo jëlee maanaam euh, <laughs> ñaari méthode yépp même résultat la lay jox c'est-à-dire que phénomène géographique bi moo imposé le fait que ker yi keru mbir mu ne bu tolloowee ak jëmm bi boo ci boolewee ker bi jant bi di jeng moo lay imposé mooy imposé yaa ngi dégg muy imposé euh, que ah moom mooy imposer que bu euh, boo jëloon journée bi boo jëloon trois quarts trois quarts jour bi jour bi maanaam mooy moment bi jant bi di jóg boobu moment bi jant bi di fenk trois quarts bi que ni foofu nga yem parce que ah.

xoolal su ma jëlee excellent exemple portable bi laa jox tey yow su ma jëlee sama pa sama sama sama jëmm ma jël euh, benn bant un mètre la def xam nga le soleil jant bi suy jóg liy indi hiver ak été bi horaire kii bi différentiel euh, te longueur journée yi li ko indi mooy exactement phénomène bi ma la wax à l'équateur ça ne se passe pas comme ça à l'équateur dañuy tolloo moo tax ngay gis looy gën a jege équateur bi par exemple Sénégal Sénégal presque journée yi dañuy xaw a yem dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy à peu près jant bi day jóg environ vers les sept heures sept heures et que ça se couche tout le temps entre dix-neuf heures dix-neuf heures et demie parce que on est proche de l'équateur parce que équateur bi lañ jege comprendre différentiel boobu day wàññeeku c'est-à-dire que que ça soit ñu ngi hiver wala ñu ngi été journée loolu la mel ça ne bouge pas pratiquement suñ demee ci équateur bi affaire bi day tolloo carrément presque même jour même jour jour pour jour tous les jours de l'an loolu la ñuy am lu ñuy gën di sori suñu demee ba ci pôle pôle yi ci zone poole yi on a six mois de jour et six mois de nuit amul guddi pendant l'été y guddi amul été bi yëpp guddi du am hiver bi yëpp bëccëg du am lu tax parce que plus ñuy gën di sori équateur bi plus jant bi di def nii plus jant bi buy jóg pendant été bi day def nii doog a tëdd donc le temps bi muy def pour journée bi mat day gën a yàgg comprendre loolu nag le jant bi du jóg du jugee ci sa kanam directement yéeg jaar ci diggu bopp yi waddaat ci ginnaaw loolu mooy indi delta bi ngay wax yow tey n'importe quel jour cent francs fii mënuloo tombe am jour boo xamante ne jant bi suy jóg ba wala muy tëdd yow amul différence doo am différentiel boobu mënoo ko tomber tout le temps day am différentiel boobu delta boobu day am. Alors quand plus un delta, c'est la Ok, voilà, loolu la. c'est-à-dire que loolu ñu koy déterminer ñu koy déterminer mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy sédentaires yi loolu nomade du ko déterminer sédentaire moo koy déterminer ce qui dire loolu tax parce que de jour en jour effectivement day évoluer mais mën naa ko xam su fekkente ne toog naa première jour ma gis jant bi génn ma natt teg deuxième jour ma gisaat beneen jant bi teg ma natt teg troisième jour ma gis teg ma damay xam ne à peu près période bii ma toll même distance même différentiel boobu laay am ci jour bi loolu il faut que ma man ma mën a am patience natt ko mais loolu ñu nekk ci àll bi ñoo koy gën a def par exemple ñu jamais moi j'ai jamais vu de ma vie nit ku ko def pourquoi parce que ñun ci taax yi lañ dëkk loolu ñu dëkk ci àll bi ñoo koy gën di soxla ñoo koy gën di mën di def comprendre euh, mais man li ma lay wax ni c'est pour nga xam ne mbir mi nii lay demee maanaam pour nga xam ko la te jarul ngay natt sa bopp nii ah jarul ngay jël mètre teg di natt nii pour xam ko déedéet sa pas yi sa soo ci defee sept pas yu teg nga teg benn teg bi ci def teg ba muy sept am nga sa am nga sa longueur sa taille voilà donc euh, léegi nga yokk ci maanaam bon après loolu bu dee bu dee bu dee méthode boobu moom il faut que nga jàng nga voilà il faut que nga nga nekk ku dëkk ci place bi maanaam nga nekk ci place bi nga teg ko ngir di mën di déterminer waxtu bi maanaam mu jaral la ko maintenant bu dee ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy euh, kii euh, ñun ñooy euh, kii gars yi dëkk ci dëkk bi nan lañ ko dëkk ah. citadin ñun citadin yi ñun ñun li ñuy ñun li li li gën a yomb ci ñun mooy méthode de calcul bi ñu xëy ñu xëy dem dem dem fële dëkk ba euh, météo xool lu ñu wax kañ la jant bi di jóg kañ la jant bi di tëdd ma daal di jël xam naa ne jant bi tey lay tëdd euh, euh, biir heure sangam heure sangam ma dóor sama calcul ma déterminer sama waxtu julli léegi tey tey.

<laughs> wallahu a'lam voilà <coughs> hadith la bu fedd Seydina Jaabir ibn Abdullah Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu anhu ak ñeneen Euh, Seydina Jibril yaa gisoon nañ ko mooy hadith Seydina Mughira ibn Shu'ba bi radiyallahu ta'ala Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu bi mu gisee Seydina Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu mooy première hadith bi ci ci kitaab kitaab Mawâqiît as-Salâh première hadith bi yaa ngi koy baat ni hadith boobu la sauf que détaillé wul foofu bi mu naan euh, jaa an-nabi sallallahu ok jaa euh, Jibril alayhi salaam fa salla fa salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma salla fa salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma salla boobu noonu. voilà na Urwa ibn Zubayr ibn Awwam mu gis na Umar ibn Abd al-Aziz neatan ko ma mu mun ko alam ta'lam ya anna eh, kii Abu Mas'ud al-Ansari eh, qaala li Mughira ibn Shu'ba ma hadha ya Mughira alam ta'lam an alasta qad alimta anna an-nabiyya anna Jibrila an jaa alayhi salaam jaa fa qaala fa salla fa salla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma salla et cetera waaw maanaam hadith boobu Euh, daf ko résumé ci début wu mawaaqitu salaat sauf que détail yu xadis bi moom lay indi petit à petit ci yeneen buntu yi précision yi saa mu indi euh, biir maanaam xadis boobu li muy wax mooy ne Seydina Jibril alayhi salaam laylatul Isra bi mu ñëwee ci ëllëg sa dafa ñëw ci tisbaar bi bi mu ñëwee premier jour tisbaar premier jour dafa ñëw euh, damay résumé damay wax xadis bi mu gaaw mu résumé ko dafa ñëw moment bi jant bi di jéng mu julli tisbaar tàkkusaan jot mu ñëw fi keroog mbir mu nekk tolloowee ak jëmm bi mbir mu ñëw mu julli tàkkusaan timis ñëw bi jant bi sowee mu julli timis gée bi nga xamante ne maghriba shafaq am na mooy trace yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci euh, euh, ci ouest bi ci occident moment bi nga xamante ne ci ouest bi bi bi jant bi sowee trace yooyu dañ nañ mu julli géex premier jour deuxième jour ba pare ci suba gi mu ñëw jant bi moment bi jant bi bi bi weer wi bi bi bi bi fajar gi xare loolu mooy premier jour deuxième jour euh, tisbaar mu bàyyi ba ceer bi jamono yi ñuy tolloo jëmm yi muy kon waxtu wu mu ñëwoon ci tisbaar waxtu woowu la ñëw julli tisbaar maa ba mu ñëwoon ca tàkkusaan ba démb mu ñëw ci ci tisbaar dégg nga mu daal di julli deuxième jour mu ñëw ci waxtu wi nga xamante ne ñaari ker yi dañuy tolloog jëmm jëmm jëmm ji dañuy tollook ñaari ker maanaam ker yi ker yi dañuy tolloog ñaari yoon jëmm yi dañu tollook ñaari yoon waaye dañuy duble jëmm yi mu ñëw ci waxtu mu julli tàkkusaan timis bi mu ñëw heure ba mu ñëwoon démb mooy bi jant bi sowee gée mu dem ba ci ceeru guddi gi ceeru guddi bu njëkk bi fi muy jeexe fi muy fi muy fi muy jeexe mu ñëw foofu mu julli gée euh, suba mu ñëw jamono ji mu leere mu julli suba après mu ne ko maa bayna hazayni as-salah diggante ñaari waxtu yii ma def mooy julli maanaam kon ñu xamee ci ne waxtu julli yi fii lay tàmbalee fii lay yem sauf que xadis boobu insha allah daañ ci ñëw ci ci ci ci leeral gi mooy ne xadis boobu xaqiiqatan daf dañ ko folle maanaam daf ci bëri ay mbir yuñ ci folle lii tegtale ne dañ koo folli mooy euh, moo tax borom moo xam yu wuute ne xadis boobu cosaan la ci ñu xam ne waxtu julli yi ak lan mooy euh, waxtu yu julli fu muy tàmbalee fan lay jeexe cosaan la ci sauf que am na ci ay parties yuñ ci folli quand même parce que waxtu yi ne par exemple tàkkusaan fi mu jeexe par exemple partie boobu lañ ko folli Euh, donte Shafi'i rahmatullah bi dañ ko jëfandikoo ñoom ci lu ñu tuddee euh, waxtu uzr maanaam waxtu yi ngante gi te dinañ ko jëfandikoo tamit ci beneen waxtu ñoom bu ñu am ci tàkkusaan bu tudd waxtu karaxa maanaam waxtu sib ci biir maanaam dañ na al jawaazu ma al karaxa dagan na waaye dañ koo sib ndax ci tàkkusaan Shafi'i tamit dañ ci am juróom-ñaari waxtu amuñu ci comme ñeneen ñi Maliki yi ñaari waxtu lañ am dar muxtaar ak daruri par exemple Shafi'i yi waxtu lañ ci am daañ ci ñëw insha allah euh, bu ñu xoolee euh, euh, timis waxtu timis bi par exemple boo xoolee Shafi'i Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim wala mbooloo mu bari ci Maliki yi ak Shafi'i yi presque ñëpp rahmatullahi alayhim dañuy wax ne waxtu timis benn waxtu la te waxoon nañ la ko ne la Shafi'i yi ñoom dañ ni mooy waxtu wi nga ci mën a julli say ñetti rakka après nga jóg julli ñaari rakkaay naafila loolooy waxtu timis jeex na Maliki rahmatullahi alayhim euh, mbooloo mu bari ci ñoom te lu gën a siiw bon en parce que borom ko Maliki rahmatullahi alayhim ku wax rek. day wax ne li mu wax moo gën a siiw comme imam Ibn Arabi masalan ñoom ci aaribatu rahmati rahmatullah dafa ne waxtu wi mi ngi yem ba ci maghribu shafaq waxtu timis te dañu ne looloo gën bi par exemple alors que ñeneen dañ ne na nag li gën a siiw ci mazhab bi mooy ne comme li Shafi'i wax mooy waxtu benn waxtu rek la mooy parce que Seydina Jibril alayhi salaam ci waxtu yëpp ñëw la ci ñaar yu wuute sauf que timis benn waxtu wi ci la ñëw ci ëllëg ci même waxtu woowu la ñëwaat mooy jant bi jamono ji mu mais loolu tamit dinañ gis ne insha allah que ni xaqiqatan li ci dëgër du loolu mooy ne dañoo fool li waxtu woowu te imaamu Maalik ci jëmmi boppam ci Muwatta rahimahullah comme moom ci boppam li mu ko waxe Yahya ibn Yahya euh, Laysi rahimahullah ne laaj nañu imaamu Maalik ne ko te mu ngi ci Muwatta mu ne bu jant ci waxtu timis mu ne bu jant bi boo demee ba maa ngi ba Shafaqi am léegi nag génn nga waxtu timis et que yaa ngi dugg waxtu gi waxtu timis foofu lay génne yaa ngi dugg waxtu bi loolu imam Malik rahimahullah ci boppam wax na maanaam nga gis ne ku position am dafa évolué et que mu waxta bi noonu mooy li mu mujjee boobu noonu mooy bi mu mujjee jàngale bu Yahya ibn Yahya al-Laythi bi rahimahullah ak yeneen bon ala kulli haal liñ ci bëgg a wax mooy ne xadis boobu ci cosa cosaan la maanaam cosaanu xadisu cosaanu waxtu julli la ñu xam waxtu julli fa fan kañ la tàmbalee fan la jeexe après nag mu am ci ay détails surtout comme bu comme bu fajar bi heure fajar kañ lay jeex ndax mu am na muxtaar ak daruri yi wala benn waxtu rek la am mooy lan mooy fajar gi xar na ba keroog jant bi di jóg wala dafa am waxtu bu ñuy taal comme ni Shafi'i yi di wax rahmatullah alam waxtu boo xam ne dafa waxtu gëneel la waxtu bu ñuy tànn waxtu ngante gi ak waxtu bi nga xam ne mooy daruri bi lor bi euh, wala li Maliki mbooloo ci ñoom rahmatullah alam wax ne la waxtu muxtaar la am ak daruri yi comme li Hanafi rahmatullah di wax ne la benn waxtu kese na mooy bu jant bi mooy bu fajar gi xaree ba jant bi sox et cetera bi lay wax rahmatullah te mbooloo ci jàppale leen lu bari ci ñoom waxtu bi fajar gi xaree la ba keroog bi di commencer di waaj a génn et que daruri bi mooy bu commencer génn nag ba génn carrément. wala lan la loolu daañ ñëw ci wuute yooyu tamit insha allah mais liñ bëgg a wax rek mooy ne même bu dee sookul bi d'accord nañ ne hadith sayyidina Jibril boobu alayhi salaam mooy sookulu le fait que ñu xam ne waxtu bi am na fu muy tàmbalee am na fu muy yem nangam yu mel noonu et après mën nañ am ay différences ak yooyu mais que après ci biir borom xam-xam yi d'accorduñ ci lépp d'accorduñ ci ne lépp mooy li ñu mujjee li yenn saa mujjee jàngale. dàquwuñ ci wallahu ta'ala a'lam Hanafi ouais. Euh, en fait, je comprends toujours pas pourquoi, comme eux, euh, la période obligatoire, c'est euh, juste un seul kappa, eux, la notion de darle et montar, normalement, ils ne devraient pas l'avoir. waaw waaw amuñu ko waaw non ci côté boobu c'est-à-dire euh, ñoom euh, euh, non am en fait bu ñuy wax daruri ñoom xam nga wax naa ne la bu dee suba gi par exemple ñoom dañ jàpp ne lépp denn waxtu bi la niki noonu seen biir en fait dañuy wuute solo ni ñuy jàppee mbir mi mais souvent ñun suñuy wax dañuy wax généralité bi mais même avec loolu ñoom dañ ne waxtu wu mujj bi partie bu mujj bi mooy li war mooy li war mais beneen partie bi dañ la ko tànnaloo maanaam am nga possibilité julli ko comme am nga possibilité ñàkk koo julli sauf que partie bu mujj bi mooy bi war daf mel voilà c'est que xaw moom moom problème bi nga am ci kii boobu Euh, dafa mel ni depuis que ñu wax ko comprendre loo ko en fait. en fait c'est là j'ai compris mais après ce qui m'embrouille c'est que du coup quand on arrive dans les heures de prière pour moi quand on parle des on ne dirait pas euh, Darou les Moutard pour eux parce que pour eux euh, on rentre dans les chacun des mazhab hors hanafien on parle de Darou les Moutard. waaw waaw non comprendre naa li ngay wax waaw waaw mais ñoom. effectivement ñoom ñoo gën a ñàkk am notion boobu que ñeneen ñi parce que tout simplement li nga wax la mooy li ñu wax loolu waxoon nañ ko waa ñoom dañu ne dañuy wax ne waxtu wi fii la bu mujj bi lii la maanaam mooy li nga xamante ne foofu boo ñëwee da nekk ci restriction parce que obligatoirement da nga war a julli waxtu wi mais effectivement waxtu yi ci des beneen partie bi ko jiitu waru la mais dañ la tànnaloo.

uzur uzur ngant ak daruri ak lor en fait ñoom dañuy wax ngant ci Shafi'i la am voilà mooy comme kii tukki kii tukki dafa am nga uzur mooy excuse daruri mooy nécessité voilà maanaam ki ki ki ki feebar ñoom ki feebar dafa am excuse pour yéexi julli parce que bon coonoy feebar ke xeet goo ki ki di euh, tukki dafa am excuse mooy uzur ngir mën ngir mën a yéexe ngir mën a yéexe julleem ba tàkkusaan jot mu boole tisbaar ak tàkkusaan comprendre moo tax boobu dañ koy wax waxtul dañ koy xamit waxtul jamaay waxtu yi ngànt wala boog waxtu yi boole bokkut ak daruri bi daruri bi mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo nekk en euh, euh, situation d'extrême urgence bi nga xamante ne moo tax ñu mel noonu comme jigéen ci nga xamante ne day doo mbërëgam day doog a jeex te waxtu wi mu jeex fekk na muxtaar bi romb na kooku dafa nekk ci lor comme ki nga xamante ne xale la bu màgg gutoon léegi waxtu yi ngi waaj a jeex jeexagut maanaam génn nañ waxtu muxtaar bi ci fiñ ko war a defe sauf que sawaay léegi nekk na majeur pubère na léegi pubère na dafa war a julli julli da koy daal di war ak yu mel noonu voilà wala yéefir bii doo tuub dugg ci l'islam mm. voilà lan. par exemple avant ngay am non en fait <laughs> dinañ ñëw ci hadith am na hadith buy ñëw boo xamante ne insha allah foofu je pense que suñu paree fii rek mooy hadithu euh, Abu Shahsha bi muy jël Seydina euh, Ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu naan Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla nabi sallallahu alayhi wa sallam sab'an euh, wa thamaaniya ah, az-zuhra wal euh, maghrib wal isha waaw min ghayri khawfin wala matar hadith boobu insha allah taala dinañ ci ñëw ci yaakaar naa ci jotaay bi di ñëw dinañ ci dugg insha allah pour après dinañ indi wuute yi bor xooy wuute ci boobu question nan la mën a nekkee lan moo ci mën a ne et mais en principe jiital julli du mën a ne en principe voilà en principe mënoo jël waxtu julli feek jotagul mënoo koo def contrairement ak su weesoo est que mën nañ koo fay wala déet li ëpp ci borom xam ne d'accord nañ ko mais am na borom xam yoo xam ne ànduñu ci ne dañuy fay julli mhm. maanaam pour ñoom julli bu weesoo yàlla nan man euh, ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd ku fi indi sox si dara fii ci suñu mi lu ci bokkut dañ la koy delloo te li bokkul ci diine ji mooy bàyyi julli waxtu wi génn maanaam ñoom loolu lañ koy layee maanaam loolu bokkul ci ci diine ji segam di julli waxtu mu bokkut ak waxtu wañ ko waroon def loolu bokkul ci diine ji kon moom maanaam pour ñoom bu la waxtu julli rombee moom c'est fini yàqu nga ko faaw maanaam jeex na pour yow c'est fini xanaa xaar beneen waxtu wi rek ndax yàlla foofu la ko digal woon di ko fa la war a waroon na la foofa léegi kay bàkkaar rek ka lay topp bon après loolu wax la joo xam te ni li ëpp ci borom foofa yi dañ koo bañ mais euh, loolu amaan na ñu ñëwaat insha allah mais am na waxtu yi nga maanaam mooy ne julli dañ koy fay ba xaw ba keroog ngay dee da lay wax loolu mooy li ëpp ci li borom foofa weex te amaan na loolu mooy li gën a dëgër insha allah. Euh, ne julli même bu la rëccee bu doon junniy jullee la rëccit junni julli yëpp da nga leen a war a def ba keroog ngay dee da nga ko def feeg dee woo da wax euh, léegi euh, li nga xam ne moom la moom ngay wax nii incha allah daañ ci ñëw gën ko leeral ci ne lool mën na ne door dina mën a nekk mais ci ay conditions yoo xamante ne vraiment yu yu yu yu précise la maanaam doone rek damay tukki rek boo waxtu wi daf may fekk ci yoon bi rek damay damay damay damay damay boole ci saar ak saan mbir mi du mën a demee noonu faaw mu leer ne manoo koo julli ala kulli xaal parce que soo ko mënee julli da nga koy julli ci yoon bi da nga ci yoon bi maanaam par exemple am na yoo xam ne du excuse ci bañ a julli par exemple ay nit ñi dañ may gis damay am kersa.